falaa tu'jibka amwaaluhum walaa awlaaduhum innamaa yuriidu Allahu an yu'adhibahum bihaa fi dunyaa walaa fi dunyaa wa tasaqa anfusuhum wa hum kaafiruun nee na man maa mooy ci preuve lay mbugale mooy ci àtte mooy day dafa def ci maanu teem ne moom ci preuve daal moom lay àtte woo day àtte gaay du àtte du leen àtte rek ci xam-xam ci naafiq yi bi nga xam ne moom la xam ci ñoom mais dañuy def gaay yépp gis ne lii la moo tax mu ne fa maa kaana allahu mais sinon yàlla de toute façon même ñi nga xam ne sax day ñëw dugal leen safara ne leen yéen ñii parce que jotut ñu naan mais lan lañ def ndax xam-xam bu xam ne gaay fa leen jëm noonu la mooy ne bu ne ku mu dugal aljana parce que mais kii lan la def parce que loolu la mooy moom la neex mbir yi ci machiyaam kese la nekk te kenn du xool wax lan moo tax pourquoi la yuqa la yusalu amma yaf'al wa hum yaf'alun comme ni mu waxe ne moom borom bi subhanahu moom kenn du ko laaj naan ko hé yow borom bi lu tax nga def lii waxum te ñoom nit ñi nag yusaluuna des ci leen questionné te de leen laaj ne tax ngeen def lii ngeen di de moom nag suñu boroom ne gaa yi yépp atadhum da leen a dikkaloon muy ñii ma leen limal peuple yi Seydina waa kër Seydina Nuux waa kër Seydina Hud waa kër Seydina Saalih waa kër Seydina Ibrahim waa kër Seydina Shuayb ak waa kër Seydina Lut ala nabiyina alayhim afdalu salaati wassalaam mu ne ñoom ñii ñépp atathum dikkal ne leen rusuluhum seen ndaw yi ci yonent yi bil bayyinaati alayhimu salaatu wassalaam bil bayyinaati ci preuve yu leer famaa kaana allahu liyadlimahum buur yàlla masula nekk di leen tooñ di leen bugal noonu rek taarien walakin waaye li am ba des mooy kaanu ñoom de dañu ne woon peuple yooyale anfusahum seen bopp yadlimuuna lañ doon tooñ suñu boroom subhaanahu wa ta'aala di continuer ci aaya annonce bi léegi ginnaaw bi nga xam ne ci la wax munaafiqun yi naafiq yi daldi wax ci li nga xam ne mooy seen jikko yeeg ni ñu mel ak ni nga xam ne noonu lañu ñu war a keroog Tabuk ak ni nga xam ne noon lañu dikkoo suñu boroom nag subhaanahu wa di leen fi banak di wax nag ñi nga xam ne ñooy woy ngëm yàlla yi nga xam ne ñoom dañoo fees dell ngëm yàlla te nag mooy nit ñi mooy yéen naafiq yi gis nga lii ma leen wax fii yépp wuñ ñi leen seen tutura waay waay bu ma leen waxee ñi gëm ni ñu war a mel ñii mooy xanaa di ngeen delluwaat dellu si waat ñëw mel ni ñoom yëg leen ñoo ñooñu noon ngeen war a mel waaye dégg moo tax mu tàmbali nag fii nag di wax ci ñi nga xamante ne ñoom la ubbee woon nettali bi muy waa mooy ñi nga xam ne waaye ñi gëm yàlla ndax bul fàtte ne bi ñoom la ko commencé woon muy ghazwatu Tabuk ni naan yaa ayyuhal ladina amanu maa lakum idaa qiila lakum wa ma mataa'ul hayaati dunya fil aaxirati illaa qaliil mu ne woon yéen ñi gëm yàlla maa lakum lu leen dal ba buñ leen waxee ne jóg leen ci roolu xare jóg leen ci yoonu yàlla ngeen di diis diis lu ci suuf si ndax da ngeen a gërëm dund ju doy di jiite gàtt te je te jege minal aaxira moo ngeen préféré ah moo ngeen préféré ci al aaxira fa ma mataa'ul hayaati yëg leen ne poñetam àddina mi bagage àddina bi newul fil aaxirati boo ko comparé boo ko comparé ak alaaxira illaa xaliil lu dul lu néew lu tuuti moom nag mu ñëwaat ci way ngëm yàlla yooyu nag di wax na ne naafiq yi yéen gis ngeen ni ma leen wanele wan naa ni ngeen mel léegi nag kaay ma wan leen nag ñi nga xam ne ñooy seen contraire te ñooñu laa leen laaj noonu laa leen wax ngeen mel mu ne wal mu'minuuna wal mu'minaatu ba'duhum awliyaa'u ba'd ya'muruuna bil ma'ruufi wa yanhawna 'anil munkari wa yuqiimuuna as-salaata wa yu'tuuna az-zakaata wa yutii'uuna allaha wa rasuulahu ulaa'ika sayarhamuhumu allahu inna allaha 'aziizun hakiim mu ne wal mu'minuun déeni nag léegi naafiq yi nag seeni modèle gi génn leen ci nifaaq yi ndax def li nga xam ne moom laa xaar ci yéen mooy gëm man borom bi subhaanahu wa ta'aala te du ngeen ma bokkaaleeg lenn mu ne wal mu'minuun contraire ñu ma fi wax boobu ba léegi nag mooy ñi gëm yàlla ñu góor ñi wal mu'minaatu ak ñi gëm yàlla ñu jigéen ñi ba'duhum ñoom lenn awliyaa'u ba'd ñoom ñenn ñi ñoom ñoom lan lañu ay parandoo lañ ci ñeneen ñi mooy ya'muruuna léegi nag seeni jikko moo contraire ak li mu waxoon sànq ci naafiq yi xam nga naafiq yi dana woon al mu'naafiquuna wal mu'naafiqaatu ba'duhum min ba'd ba'd ya'muruuna bil munkari wa yanhawna 'anil ma'ruufi wa yaqbiduuna aydiyahum nasullaha fa nasiyahum innal munaafiqiina humul faasiquun dana woon naafiq yu góor yu jigéen ñi lenn li ci lenn lañ jóge dañuy digle lu ñaaw tey tere lu baaxu di téye seen loxo ci yoonu yàlla jamais ñu dépensé ci alalu yoonu yàlla nasullah dañoo fàtte yàlla fa nasiyahum mu jëflanteeg ñoom ku leen fàtte innal munaafiqiina nak naafiqiin ak humul na ñooy ñi génn topp dëgg-dëgg xoolal nag way ngëm yàlla yi moom lañ la waxoon ca kuntum xayra umma mooy ne ñoom dañoo wute mooy mooy contraire mooy opposé wu ñële mu ne wal mu'minuuna way ngëm yàlla yu góor yi wal ngëm yàlla yu jigéen yi ba'duhum lenn li awliyaa'u ba'din ñeneen ñi lañu de mooy ñoom ay ne ay alliés lañu mooy kenn du toog di fu ñu naan moo man daal sama yoon newu man kee daal ko dal sama mbokk sama yoon newu ci mooy daal da ngay maandu suñu borom nee na ñu góor ñi way ngëm yàlla ñu góor ñi ñu jigéen ñi mooy ci seen biir ñoom ñu góor ñi ci seen biir ñu jigéen ñi waaye góor ak jigéen ak ñoom ñépp ñoom ñoom seeni melo lii la de ñoom nekkuñ fi naan nañu maandu nañ bàyyi ku nekk rek di déraper loolu moo tax dérapage yi léegi bari jaar di bi mooy da ngay gis ay gaa yoo xam ne di déraper gaa yi euh, ñu dem ba jàpp seen début bi dérapage la woon ñu daal di dem ba def ko religion def ko dëgg nag parce que ñépp leen ci seetaan ñi xam di leen seetaan ñépp léeg-léeg sax ñuy wax loo xam ne day dëgëral ñoom seeni wax wala day day day tagg waajoo jële ba ñu mujj jàpp na ñoom seen caaxaan yi ñuy wax nag dafa far nag al baatilu asbaha asbaha haqqo te xam nga ne loolu man da nekk ne mooy mooy baatil neen dafa mujj nekk dëgg mooy nag kon al mu'minuuna gis nga ñoom way ngëm yàlla yu góor yi wal ak way ngëm yàlla yu jigéen ñi baaduhum kon lenn li awliyaaw baadu ñooy parandoo ñu ci des ya'muruuna bil ma'ruuf ñoom dañuy digle lu baax wa na day tere anil munkari ci li nga xam ne mooy lu ñaaw wa yuqiimuuna salaata bokk nañ ci seen jikko yi mooy taxawaakal taxawoo ko dañuy taxawal julli wa yu'tuuna zakaata mooy sila seen lien bi nga xam ne mooy seen diggante ak seen borom loolu moom dañ koy respecté di ko taxawal comme nim leen ko yaak sunna yaak lépp wa yotoona zakata waaye it dañuy doxal seen diggante seen diggante mbokk yi dañ koy rattaxal ti digal bi leen suñu boroom subhanahu wa ta'ala digal ñu joxe zakat ñoom dañuy joxe loolu contrairement ak munafiq yi nga xam ne yaqbiduuna aydiyahum dañuy téye seen loxo yi duñ joxe waaye jullit ñi nag ñoom way ngëm yàlla yu góor jigéen ñi wa yotoona zakat te dañuy joxe zakat zakat wa yuti'una allaha wa rasulahu dañuy topp buur yàlla subhanahu wa ta'ala wa rasulahu wa ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam wa sallam wa sallallahu alayhi wa sallam wa yuti'una allaha wa rasulahu dañuy topp suñu boroom subhanahu wa ta'ala wa rasulahu wa ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ulaa'ika ñoo ñële joxoñ leen joxoñ bu sore ndax ki rang mooy mooy daraja yu kawe ya nga xam ne moom la ñu ràngoo sa yarhamuhumullahu ñoom ñoo ñële de sa yarhamuhumullah xel séef na leen a yërëm ta dina leen yërëm allahu buur yàlla inna allaha dëgg-dëgg buur yàlla azizun mooy ki noot ci nguuram mooy man na lii de ako koo manta dina leen ko defal ñoom jullit ñii de mooy way ngëm yàlla yi suñu boroom subhanahu dina dina leen dina leen defal li dina leen yëkkati ñu féete kaw ñeneen ñi ndax kat al izzatu lillahi wa li rasulihi wa lil muminin wa hakimun waaye tamit ku xereñ la ni nga xam ne noonu la def nii mooy bind ay jaamam def ñii ay naafiq def ñii ba seet def ñii ay jullit ñi ci des mu seetaan leen yu nekk ay naafiq huwa alladi xalaqakum fa minkum kaafirun wa minkum mumin moo leen bind am na ci yéen ñoo xam ne gëmuñu am na ñoo xam ne nag daal dinañuy gëm kon loolu xakiim ci xereñu boroom bi subhaanahu wa ta'ala ci loolu la ne mooy lu nekk moo xam lu tax mu daal lu koy def mu ne wa'ada allahu almu'minina walmu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anhar xaalidina fiha wa masakina tayyibatan fi jannati adnin wa ridwanun min allahi akbar dhalika al-fawz al-azim mu ne kon wa'ada allahu almu'minin boroom bi subhanahu wa ta'ala dig na way ngëm yàlla yi yu góor yi walmu'minati ak way ngëm yàlla yu jigéen yi jannatin ay aljanna tajri yoo xam ne dina daw min tahtiha ca suufam al anhaaru dex ya xaalidiina fa la ñuy béel fiiha ca biir wa masaakina tayyiba ñu ngi leen tamit ñu am loo xamante ni ay dëkkuwaay yoo xam ne yu teey lañu fi jannaati adin foofu la ca àddina ga mooy àjjana ga nga xamante ne nii day sax wa ridwaanun fa la ñuy sax mooy àjjana ju sax joo jële nga xam ne ñoom it fa ñuy sax mu ne loolu la leen dig waaye wa ridwaanu min allahi akbar loolu lépp nag ajjana nag am nalu ko dàq ajjana daal mooy gër mooy ngërëmul yàllaa ko dàq loolu la wa ridwaanu min allah mooy ngërëm goo xam ne ci borom bi subhaanahu wa ta'ala la tukke nag akbaru moo gën a rëy nag ndaay xaason wa àjjana àjjana de àjjana de bànneexu àjjana moo tax nit ki ñoo tax borom naan la nit ki nga xamante ne nii dafa am ridwaanullahi fii ci kaw suuf moom day dund loo xamante ne nii mooy ka ne addi ah, moom moom moom day dund loo xamante ne amaana nit nekk na a àjjana sax du du yëg neex raay bu tol noonu ndax moom ridwaanullahi akbar mooy li gën a taala an mooy ridwanullah loolu moo tax mooy moo tax jullit loolu la mooy yow waroo di jaamu mooy loolu nag bon duñ ci ŋàññ kenn ku ne man damay jaamu yàlla ngir dem aljana manoo ñëw naan ko lu tax ngay def lool waaye daal mooy objectif bu jullit daa war a rëy daa war a kawe bëtam dafa war rëy muy xool lu gën a kawe mooy ne da ngay diir li nga xam ne mooy ridwanullah mi nga xamante ne suñu boroom subhanahu wa taala nee nañu akbar kon yow nag del xool mooy li gën a màgg del xool li gën a màgg nga koy diir lool moo tax subhanahu wa taala ridaahul a'zam al akbar moom lañ koy laan wa rida nabiyihi sallallahu alayhi wa sallam moom lañ koy ñaan te ku ko am nag mooy li nga xamante ne amatul am sànji ginnaaw kookale moo li nga xam ne moom na wax yeneen bi alayhi salaatu wassalaam nee na moom lay wax yawmal qiyaam bu leen dugalee ñoom jullit ñi radiyallahu taala anhum wa ardaahum dugal leen al ajjana dugal leen aljana ne leen ah yéen yéen a ngi noonu ci biir ajjana léegi nag est ce que duma leen kii <coughs> mooy masiid gi mooy gis gi nga xam ne moom lañ koy gis waaye ngërëmu buur yàlla moo féete kaw li nga xam ne mooy ajjanay kese kon nag affaire bi loolu la <coughs> mooy kon nañuy ñaan suñu boroom subhaanahu wa ta'ala ci li nga xam ne mooy mooy lu rëy loolu li nga xam ne moo gën a rëy mooy ngërëmam loolu wax naa la moom lañuy wër mooy képp koo xamante ne nii mas naa jaar ci kaw suuf ci nit ku baax waru fi dara defu fi dara lu dul ridallah ridallaahi daal lay xeentu moo ko féndi ci àddina lool kese la ba ni muy génne àddina lool moo tax ay jëfam ay mbindam ay waxam lépp ci lenn lay nekk mooy loo xam ne ibtigaa mardatillah ngir diir li nga xamante ne mooy am li nga xam ne mooy ridwaanullah di ngërëmu borom bi subhaanahu wa taala nga xam ne bu demee ba daal di lay gërëm daal di kontaan ci yow mooy na xam nga ne mbir yi daal di nay kii ah mooy sa affaire baax na loolu nag nee nañu kon wa ridwanum min allahi akbar ngërëm goo xam ne ca borom bi subhanahu wa taala lu tukki akbar moo gën a mag ne daalika lii daalika lii ma leen wax nag huwa dëgg-dëgg moom alfawzu mooy ngañaay alazimu bi màgg-màgg bi kon inshaa allahu taala tey dañuy yem fii ci aaya boobu muy aaya 72 inshaa allahu taala ci jotaay bii di ñëw nag ñu daal di àggale fi nga xamante ne mooy aaya bi ci tegu di aaya 73 fi nga xam ne ci lay ñëwaan nag ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam di ko digal am ñu koy digal naan ko bi muy waxe naan yaa ayyuhan nabiyyu jaahidil kuffaara wal munaafiqiina waghluz alayhim wa mawaahum jahannam wa bi'sal masiir après bu waxee lool nag ci lay ñëwaate nag ci mbiru naafiqi ba léegi ci wuññi si nga xam di xawi seen sutura ñoom